muy tuddoon abu xumayd abu xumayd as turam nag mooy nii la siiwe abu xumayd xam nga abu xumayd dàkkantal la abu xumayd as-saaidi ah, turam boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhi dañoo ne abdurraxmaan la dañ ci wute ne Abdurrahman la tudd Ibn Saad am ñu ne noodu Abdurrahman Ibn Saad Abdurrahman Ibn Amr Ibn Saad mooy avant Saad am na Amr ah eh, mooy moom daanaka eh, ñeneen ñi ne doon non non non non du Amr de Abdurrahman Ibn al Ibn Saad Abdurrahman am ñu ne sax al-Mundhir ibn Sa'd ibn al-Mundhir la tudd moom ci boppam du ci loolu lépp waaye al-Mundhir la tudd ibn Sa'd ibn al-Mundhir muy Abu Humayd waaw voilà am na sax ñu ne non non non moom Amr ibn Sa'd ibn al-Mundhir ibn Sa'd la tudd ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Amr voilà moom mii nag <clears throat> am ñu ne moom mooy xam nga gisoon nañu Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi mas nañ ko gis Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu boo seetloo Abu Humayd as-Sa'idi Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi moo tax am nañu ne moom mii bàytaxum la woon nag bàytaxul bàytaxu Abul Abbas Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi ko ne moom mii bàytaxam la woon waaw mooy lan mooy frère baayam la woon <clears throat> abul abbaas sahlu bnu saad waaw ne moom saad boobu frère moom mii loon abu xumayd as-saadiyu radiyallahu taala anhu warda ah. gis nañ ne moom bon ah, seydna abu abu abu abu xumayd as-saadi Euh, ku mel ni ñoom imaam Ibn Sa'd nee nañ fekke na Uhud ghazwatu Uhud ak xare yi ci tegu yépp waaw moom kon Badar daal lañ gisu ne moom la fekkewul waaye ak ya ko jiitu woon xam nga dañuy tëb léeg-léeg dañuy tëb lool mooy Abwa Buwaab Ushayr ah ghazwatu Safwan yooyu yépp ñoo jiitu Badr voilà mooy buñ la nee nag moom fekkewuloon Badar mooy que Uhud la tàmbalee fekkale kon moo yooyu yëpp fekkewu ko woon moom Seydina Abu Humayd as fekke na kon Uhud ghazwat Uhud ak yi nga xam ne ñoo ñëw après selon waxu imaam Ibn Sa'd naka noonu Xalifatu ibn Xayyaat ah, loolu la wax léegi moom gis nañ ne kon fekk na xare yépp après Uhud ak depuis Uhud fekk na Tabuk nettali na ci ay nettali yoo xam ne ci ghazwatu Tabuk moom euh, moo ko nettali moo nettali keroog bi yonent mi aleyhi salaatu doon dem Tabuk tool ba mu jaaroon muy toolu ndaw soo sële nga xamante ne nii ba ñuy dem dafa ñëw ci tool bi ne ko ne leen à leen moom it mu à peu près li nekk ci tool bi après mu ne bu ñu demee dañoo nekk ci tukki dinañ la fay mu dellu fay ko après ñu génn dem saniyatul wadaa ba nga ba ñuy ñibbisi ba ñuy ñibbisi mu jaaraat ci ndaw si daal di koy fay romb ta i xaris boobu al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi daal na koy solo ah, biñ ñëwee ba jege eh, medina falamma ashrafna ala almadina mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne haada uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu haadihi tayba haadihi taaba wa haada uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne haadihi tayba ne tayba ngoog oh xool leen tayba waaye tayba ngoog taaba ngoog boog taaba nuy Medina waaw mu ne wa hada Uhud Uhud ngoo xool leen Uhud yéen itam aa ah, aa ah, xool leen Uhud ngoo jabalun mu nekk li nga xamante ne nii ab montagne la boo xam ne yuhibbuna daldi nañuy sopp wa nuhibbu ñu nit ñu daldi koy sopp voilà hein voilà moom moo solo woon loolu moom Seydina abu xumaid asaacidiyu radiyallahu taala anhu wa ardaahu solo na nag xadiis yu bari jële ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi moom nag seydna abu xumaid kañ la génn àddina imaam alwaaqidi raxmatullahi aleyhi nee ci feewu xilaafa seydina muawiya bi ne abi sufiana ci la génn àddina ci fin wu seydna muawiya am nañu ne déedéet début euh, xilaafa doom ji mooy kan doomu kan seydna muawiya mooy yazid waaw yazid am nañu ne ci début wu xilaafa yazid ibn muawiya ci la ci la génn àddina moom seydina abu xumayd asaacidi radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa jacala acaaliya alfirdawsi maskanahu wa maskanahu wa mawaa